waala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataa bii ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina alxasanu bnu ali bin abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ñu ngi woon di gis tarjama seydina alxasan bn ali di biographie seydina alxasan ibn ali ibn abi taalib rayxaanatu rasulillah sibtu rasulillahi abu muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa radiyallahu ta'ala an al-Hasan Ali ibn Abi Taalib gisoon nañu ci jotaay bii weesu ni nga xam ne noonu la leen yonent na ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak lim ko doon sopp ak li wax ci moom yépp teewul woon terewu ko woon leen a leen jàngal gisoon nañu xadis bi nga xam ne qad rawaahu al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibn hanbal wa kadhalika asxaabu sunan al arbaa nga xamante ne abul xawraa mooy ki nga xam ne moo ko nettali raxmatullaahi aleyhi laajoon seyyidina alxasan ibn ali ibn abi taalibir radiyallahu taala anhuma ana lan la fàttale ko ci yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu aleyhi mu wax ko ne fàttaleku naa ci moom ko ne jëloon naa def ko tàndarmay zakaat ji def ko ci sama gémmiñ mu daldi koy génne fekk mu ngi tooy mu daldi koy delloo ci zakaat ji te gisoon nañ ci xadiisu seydina abu hurayra radiyallahu anhu wa ardaa mu ne bi ko seydina alxasan daldi sexee dane ko kix kix amaa alimta anna laa nakulu sadaqa dane ko bàyyil bàyyil irmi biha kix kix irmi biha sànni ko amaa alimta ndax xam xanaa xamoo ne annaa ka ñun laa nakulu sadaqa duñu lekk zakaat kon ci xadiisu abul xawra bi mu ko delloowee am ku ne ko waa ñu ne yonent ma lay saar waa ngone sii ak tàndarma ji mu yor lan lay wàññi mu ne ko ñun ñooy waa kër inna ala muhammadin laa nakulu sadaqa ñun waa kër seydina muhammad sallallahu alayhi wa moom alayhi salaatu wa mooy wax mu ne laa nakulu sadaqa duñu lekk li nga xam ne mooy zakaa seydina alxasan mu ne bokk ci li nga xam ne noon na ko wax moom alayhi salaatu wa mooy daa maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk bàyyil li lay teg ci ci sikki sàkk dut te nga dem ci li nga xam ne du la teg ci sikki sàkk dut wala dut te doon na wax naan fa inna sidqa tuma'nina ak dëggu de xol la dalu xel la source de quiétude la bal as-sidqu huwa at-tuma'nina waaw mooy ak dal la fa inna sidqa tuma'nina wa inna al-kadhiba riba kanta expliquer kanta nar kanta wax lu amul ay doute ay sikki sàkka lay créer ca xolu ka nga xam ne noonu li la mel kon fa inna sidqa tuma'nina wa inna al-kadhiba riba mu ne te doon na ma jàngal doon nañu jàngal ay baat na allahumma hdini fi man hadayt wa aafini fi man aafayt wa tawallani fi man tawallayt am na ci beneen riwaaya waqini sharra ma qadayt waaw loolu gisoon nañ ko fa innaka taqdi wala yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayt wala ya'izzu man aadayt tabaarakta rabbana wa ta'aalayt ci al imaam at-Tirmidi bi rahmatullah alayhi mu ne doon nañu jàngal ci witar moom loolu wax moom Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ci wàllu witar Allah eh, ñu waroon a continuer ci tarjama seydina alxasan bn ali bn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah, moom seydina alxasan ci bind nii bokkoon na ci ñi ginoon na niroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbindeef waaw bokkoon na ñi gën a niru ak yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ci mindeef yi moom seydna alxasan ibn ali ibn abi taalib ah moo tax ku mel nii boo demee ci taarixu Dimashq rahmatullahi boroom taarixu Dimashq rahmatullah alayhi tudd na mu ku ñuy wax al-Bahiy dane nee na dañ doon fàttaliku di tudd naan ana kan moo gën a niroog yonent bi sallallahu alayhi wa ci ci njabootam ana kan moo ko ci gën niroog mu ne bi ñuy wax noonu fa daxala aleyna abdullah ibnu zubayr abdullah ibnu zubayr abdullah ibnu zubayr ibnu al-awwaam radiyallahu anhuma wa ardaahuma daldi daldi ñëw dugg si fekk leen ñuy wax loolu mu ne ana uhaddithukum bi ashbahi ahlihi bihi wa ahabbihim ilayhi alxasanu bnu ali allah seydna abdullah bnu zubayr bnu alawaam radiyallahu anhuma mu ne ah lool ngeen di discuter man mi fekke nag te xam yonent bi alayhi salaatu salaam gis ko gis xam seydna alxasan mii ngeen di waxtaane xam tamit njaboot yonent bi alayhi salaatu salaam xam naa baayam muy seydna ali bnu abi taalib xam naa frère am di alxuseyn bnu ali xam naa ñoom Jaafar ibn Muhammad ñoom ñoom kii ñoom Seydina euh, Muhammad ibn Jaafar Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu ak njaboot Yonent bi salaam xam naa leen ana uhaddithukum man nag maa ngi leen di nettali bi ashbahi di leen wax bi ashbahi ahlihi be ki nga xam ne moo gën a niroo ci njabootam moom Yonent bi alayhi salaam ki ko ci gën niroo wa ahabbuhum wa ahabbihim ilay te mu gin koo sopp ci ñoom mu ne mooy alxasan ibnu ali waaw mu ne mooy alxasan ibnu ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa allah hein kon loolu lool la moo tax Seydina Anas Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaah naka noonu al imaam Ibn Asakir tudd na ko ci taarixu Dimashq boo demee ci Majma'u Zawaa'id ah no taarixu Dimashq daal dina koy indi foofale mu jaar ci yoonu az-Zuhri an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala lam yakun ashbahu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-Hasan waaw mu ne man Seydina Anas mu ne ne amul woon ku gën a niroog yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ka al-Hasan ibn Ali waaw kon nag ah te loolu ku mel ni Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'i radiyallahu anhu wax na ko mu ne ra'aytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa kaana al-Hasan ibn Ali yushbihuhu mu ne ra'aytu gis naa rasuulallah gis naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa kaana alxasanu bnu aliyi yushbihu walxadis axrajahu alimaamu ahmad bnu hambal rahmatullah alayhi wa kadalika cheykhan ani bihima alimaamu albuxaari walimaamu muslim wa kadalika altirmidiyu wannasaaiyu fi sunanihi alkubra rahmatullahi ala aljamic wahbu bnu abdillah assuwaa'ili abu juhayfa mu ne ra'aytu rasulallah gis naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi mu ne wa kaana alxasan ibnu ali yushbihu seydna alxasan ibnu ali moom da ko doon moom la dafa niroo woon ak moom waaw ak niroo woon ak moom ak allah ah. ginnaaw nag bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génne àddina fekk moom mu ngi am l'an trois la la la juddu l'an la ci gàddaay bi la la jare àddina yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu aleyhi génn àddina début onze kon daal sept la amoon sept ans la amoon te niru googu mu niroog alayhi salaatu wassalaam ak ndénkaane gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndénkaane woon njabootam comme ni mu ko waxe ci saxiixu al imaamu muslim ibn al hajjaaj bim naan udhakkirukum allah fi ahli bayti udhakkirukum allah fi ahli bayti udhakkirukum maa ngi leen di ragalloo yàlla ci sama njaboot ragal leen yàlla ci sama njaboot ragal leen yàlla ci sama njaboot ak ndénkaane yi ndénkaane woon ci fonk guñ leen war a fonk ak weg bu ñu leen war a ak yëkkati leen ndénkaane googu kenn jiitu ci woon saxaabatu rasulillah ala rasihim as-siddiq al-akbar al-a'zam sayyidina abu bakr bin abi quhaafa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma rawal imaamul buxaari rahmatullahi alayhi fi saxiixihi xadis bi jaar ci ibn abi mulayka an uqbat ibn alxaaris uqbat ibn alxaaris raxmatullah alayhi mu ne qaala mu ne salla bina abu bakrin al-asr mu ne salla bina mu ne jiite nañu al-asr li nga xam ne mooy tàkkusaan kan Abu Bakr muy Seydina Abu Bakr ibn Abi Quhaafa fii xilaafatihi mooy bi nga xam ne ci la nekk xila xalifa moom Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu nee na mu ngi ànd ak Seydina Ali ibn Abi Taalib bim leen jiitee ñu julli tàkkusaan ba pare ci jàkkaay yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñu génn ñoom ñaar di dox mook Seydina Abu Bakr Uqbata ibn al-Haaris nee na maa ngi maa ngi ànd ak ñoom mu ne bi ñuy dox faraa al-Hasan ibn Ali yal'ab nee na mu romb Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib yal'ab muy fo ci biir muy fo ak xale yi moo tax ci beneen riwaaye ma ma sabien mooy gone la di foo ci xale yi seydna abu bakr radiyallahu anhu mu ne fa axadahu fa xamalahu ala unuqihi wa huwa yaquul bi abi shabihun bin nabi laysa shabihan bi ali wa aliyun yadhak seydna abu bakr radiallahu anhu bi mu seydna ali naka noonu uqbat ibn alxaaris yi ñu romb seydna alxasan ibn ali di fo ci xale yi ànd xale yi di fo mu yëkkati ko teg ko ci loos wi naan bi abi shabihun bi nabi laysa bi ali seydna siddiq naan bi abi wat naa ko ci sama baay shabihun bin nabi alxasan mi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lay niroo laysa shabihan bi ali niroowul ak seydina ali mii ma àndal di baayam niroowul ak moom ki yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lay niroo wa aliyun yadhak seydina ali ibn abi taalib di reetaan naka noonu ci xilaafa seydina ah, umar ibn al-xattaab Seydina Omar radiyallahu anhu li mu def dafa euh, yiñ doon séddale ci alal yi doon jóge ci réew yi ci réew yi ñuy ubbeeg yooyu li mu def moom Seydina Omar mooy alxaqal xasana wal Xusayna bi faridati abihima ma ahli Badr li qarabatihima bi rasulillah kama qaala sayyidina Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi wa qad rawaahu aydan al-imam al-Waaqidi bi sanadin da'if wa haaza mashhuurun an Umar ibn al-Khattaab sayyidina Umar radiyallahu anhu wa ardaahu bi mu nee xalifa seydna alxasan mi ak seydna alxuseyn lan la def alal yooyu ñu doon joxe nga xam ne ñi ci doon ëppale mooy ñi waa ahlu badr ak ñi gën a jege yonent bi alayhi salaatu salaam ak waa ahlu badr topp ñi ci tegu ndax fadila gi noonu la demee waaw laa yastawi man anfaqa min qabl al wa qaatal ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhiina anfaqu min ba'du wa qaatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husnaa suñu boroom subhaanahu wa ta'aala moo ne laa yastawi laa yastawi yemul man ñi nga xam ne anfaqa wala ka nga xam ne dafa dépensé laata fatxu Makka di xew ak alalam waaye wa qaatala mu mu reyante jaay bakkanam ci di ci l'islam kooku yemu ak ñi nga xam ne ñoom après biñ ubbee Makka parce que te la gënoon a yombe ñooñu yemuñu Seydina Omar radiyallahu anhu lim def dafa alxaqa alxasana walxusayna bi faridati abihima dafa ne man li may jox Seydina Ali ibn Abi Taalib maa ahli Badr ak bi ko jox waa ahlu badr ci alal yi fiy ñëw nga xam ne ñoom ñoo ciy ëppale lu tol noonu laay jox ki nga xam ne mooy seydna al moom laay jox seydna al husayn même bu dee bokkuñ ci waa ahlu badr waaye it bokk mooy ay ay gone lañoon mais mu ne ñoom noonu laa leen di def ndax lu tax li qarabatihima bi rasulillah ndax li nga xam ne noonu la ñu jegee ak ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon curseur bi waaw waaw mu ngi noonu bi nga xamante ne nii ci xilaafu Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bi nga xam ne ci la fitna gi xewe gaa yi ñëwoon ne dañ koy destituer dañ ko fiy jële moom Seydina Alxasan ibn Ali mi radiyallahu taala anhu wa ardaa bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo newoon ahlu daar ñoo newoon kër Seydina Usmaan ibn Affaan mook frère am Al Xuseyn naka ñoom ñoom Abdallah ibn Zubayr ibn Awaam radiyallahu ta'ala anil jami' ngir défendre Seydina Ousmane contre gaa yi nga xam ne ñooy bandi yi jóge ci ci gox yi ñëw ne dañ koy destituer te ñoom la seen baay yebaloon muy Seydina Ali ibn Abi Talib ñu armé taxaw ci buntu kër Seydina ngir man koo defaan waaye comme que Seydina Ousmane xamoon na li ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon xamoon na ne mbir mi moom dogalu yàlla jiitu na moo tax mu ne leen bu bëgguma deret tiwur tuur waa lamsaar ñëw mu ne leen bu dee dem dan ngeen di déggal toppal dellu leen seen kër yi ñoom Seydina Abu Hurayra ñëw ku ñëw mu ne dellu leen parce que man Usmaan man jaruma dereetu jullit ñi di tiwuru ndax man allahu akbar allahu akbar allah xool leen léegi rek suñu suñu njiit yi ñu am léegi njiitu àddina yi nga xam ne pare nañ faagaagal ay bakkan ngir ñoom ngeen seen bopp ngir seen bopp ngir seen ngir garder le trône wa kam wa kam min mi'atin wa mi'atin qutilu ngir lan ngir défendre trône benn waay wala famille am Al Xasan mii bokkoon na ci ña doon défendre Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu wa ardaah bi nga xam ne ci la baayam nekk xalifa muy Seydina Ali ibn Abi Taalib ah Seydina al Hasan radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii bi nga xamante ne nii ci la fitna yi xew Seydina Seydina Ali radiyallahu anhu bëgg a dem Iraq parce que am na ci mbooloom jullit ñu fa dem parce que rey gi ñu rey Seydina Usmaan metti na leen doo saxaaba yu mag ngir bëgg ñooñu jàppale leen ngir ñu mën a ñi rey Seydina Usmaan ñu jàpp leen teg leen pen Seydina Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la baayam décider ne day dem Irak ngir tamit lijjanti loolu le bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ ko doon wax naan ko bàyyi bul génn fii bul génn dëkku yonent bi sallallahu alayhi mel na gi bu fi jóge bu fi jóge di dem foofu wax nag ko ci biir dañ ne Medina bi ñuy génn ba dem ba ci yoon wi waxaat na ko rappelé ko baayam ne ko man de waxoon naa ba ngay génn bul génn waaw man nag la ma la waxoon rek laay réitérer fii li ma la waxoon moom laay réitérer fii mooy moom laay waxaat man daal li ma gis mooy nga bañ génn di dem fa nga xam ne mooy Iraq waaye sëy na ibn Abi Taalib gisul woon loolu gisul woon avis boobu que li gënoon mooy fii ndax boo demee imagineel mooy moom noonu la ko gise woon mu toog foofale waa waa iraq jàppale ñoo ñële ñu dem ne dañuy rey walla jàppi ñi rey Seydina Usmaan ñu teg leen pen te ñooñu dañoo bari woon mooy na Ali radiyallahu anhu waxoon ñoom Seydina Talha ne leen affaire bi leen na la gis nga instabilité daa xew ñoo xam ne jóge nañ fële ba ñëw rey suñu xalifa ñooñu nan lañ leen di jàppe léegi nan lañ leen di jàppe léegi di leen teg pen nan lañ leen di jàppe nañ leen bàyyi ba affaire bi stabilité am ba lépp dal bu ko defee ñu jàpp leen teg leen li borom bi subhaanahu wa taala wax mais ñëwe gisawuñ koo woon ñu ne non non non dañ leen war a jàpp léegi mais wa kaana sayyidina ali ala al haqq moo ne woon ñépp a ngi woon ci dëgg waaye moom mooy ki nga xamante ne ida ijtahada al fa asaab fa lahu ajraan wa idaa ijtahada fa axta'a fa lahu ajrun waahid wa sayyidinaa Ali ibn Abi Taalib huwa alladii asaaba hiina'idh mooy ki nga xam ne moo dajoon dëgg gi ndax la mu waxoon waxam moo doon ar-ra'yu sadiid waaw mooy li nga xam ne moo doon kii bi gën a jub waaw parce que mbooloo mu toll noonu ñëw jóge Misra ñii jóge Irak ñii jóge fu nekk ñëw ba faat Seydina Ousmane te waa Medina mënuñ ci dara waaye mënuñ ci dara parce que Seydina Ousmane ci boppam moo ne leen bu leen xeex waaye mooy mbooloo mu toll noonu nga foog ne moos fees del biir Medina yor seeni arme fees fa del ñooñu nan nga leen mën a ñëwee di leen jàpp noonu ñoom ñépp mooy benn ray gu na naroon a am mu ne déedéet nañ bàyyi ba affaire yi dal waaw nañ bàyyi ba affaire yi dal bu ko defee. ñu door a topp ñooñu kenn par kenn ba jàpp leen képp koo xam ne laale nga ci faatu suñu xalifa bi Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu ñu daldi lay jàpp teg la li suñu boroom wax ci an nafs bin nafs waaw an nafs bin la doon doxe ta moo tax même Seydina Al dafa gisoon ne malgré tout loolu dëgg la waaye dem Iraq moom moom gisul woon ne loolu mooy lii ginoon kii mais nag nit boo amee kilifa nekkul ne man lii laa xalaat rek parce que affaire yi ra'yi la mooy masala ijtihaadiya la masala ijtihaadiya nag du ne man li ma gis la ñépp war a gis moom mu ànd ak baayam malgré tout dem Iraq bi nga xam ne ci la nekk Iraq noonu ak baayam am na benn bés Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne mu ne wal hadiis fi Tahdhib ibn Asakir rahmatullahi alayhi an abi isxaaqa an xaarisa an ali an aliyin radiyallahu annahu xataba wa qaala seydna ali radiyallahu benn bis dafa taxaw di xutba mu ne inna alxasana qad jamaca maalan wa huwa yuridu an yuqassimahu baynakum seydna seydna ali radiyallahu anhu doon xutba benn bés mu ne nit ñi e yëg ne inna alxasana gis ngeen alxasan mii sama doom ji ah xat jamaa maalam de dajale na alal ju baree bare wa huwa ta moom yuridu an yaqsimahu an yuqassimahu baynakum daf koo bëgg daf leen koo bëgg hein daf leen koo bëgg séddale fa xadarana annaas nit ñu bari agsi waaw nit ñu bari agsi nit ñu bari agsi ngir ah alal jooji moom ndax kaana alxasan ibn ali mi'taa ku mënoon a joxe la bi gaa yi ñëwee mu ne leen ah ah ah innama jama'tuhu lil fuqara ne du nit ñépp de saa wax na dëgg waaye nag alal ji du pour ñépp innama dëgg-dëgg li am ba des mooy jamaatuhu damaa dajale alal ji lil fuqaraa'i ñeel ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñi mu ne man innama li am ba des jamaatuhu lil fuqaraa waaw man nag way ñàkk ñi laa ko laa laa ko fi laa ko fi tegaloon de waaw way ñàkk ñi laa ko fi tegaloon tegaluma ko fi ñëpp bi nga xamante ne loolu la wax fa qaama nisfu nnaas waaw fa qaama nisfu nnaas mo moitié wu nit ñi daal di jóg allah gis nga tamit nit ñi taawee ni meloon neewuñ waaye le profiteurs nga xam ne bu ñuy bien de bu ñuy séddale dara ay bu ñu doon séddale ceeb wala ay carcasses animaux yi ñu jële Makka yooyu da gis vraiment ñi nga xam ne am nañ lu leen doy ñoo koy njëkkoog ñoo ñoom sax ñooy xam fañ koy defee way way néew ju doole ji pauvre yi moom daanaka sax duñu xam fan la ñoom cëroo ko seen biir toog walla iyaadu billah comme ni nga xamante ne nii noonu lañ mel léegi mooy daanaka ku la ëppale moo la gën a la buli ni moo la gën foqale ci wàllu alal ci wàllu am am buñ doon séddale moo tax ay resto du cœur ak ñooy gars yi wax ma ne lool waaw def leen Afrique nañ nañ def gars yi am nañuy ñuy def yu xaw mel noonu waaye en général ñi ñëw ñu bari am nañ lu leen doy waaye nag boo ragalul yàlla lu la neex def boo amul kersa ci sa boroom li la gis ngay def loo xam ne jaaduwut fas naa ma shit waaw waa yii de biñ ne nii mu ne leen a ah, a ah, a ah, a innama jamaatuhu lil fuqara moitié wu nit ñi dañoo jóg ngir dem Seydina Hasan nag radiyallahu anhu dafa newoon koo xam ne ku bari woon ay lu mu doon takk ay soxna la waaye pas comme ni ko benn nga ngay mën a dégg ne ha ha kon kay mooy kon man sëriñ si kay li ñuy def ma la la mukk ban sëriñ si ni ñuy def yenn sëriñ si déedéet mooy ne masula denc lu ëpp ñeent ñu fekkante fi amut waaye nag dafa bari woon lu mu doon lu mu doon denc bari woon lu mu doon lu mu doon lu mu doon séparé wu waaw eh, moo tax Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu <laughs> eh, comme ni ko sët bi nettalee Muhammadul Baaqir rahmatullah alayhi ibn ibn Ali ibn al-Husayn ah ibn Ali ibn Abi Taalib mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib dafa taxaw ne <laughs> yéen waa ahlul Iraq yéen waa ahlul Iraq yéen waa ahlul Iraq bu leen may soxna kii euh, sama doom ji Seydina euh, Alxasan déedéet kii bu leen ko may dooma bu leen ko may soxna bu leen ko may soxna parce que moom daa pare lu muy fase de kii man ragal naa kii damay ragal mu indi noonoo sax entre ñun ñii ñun waa ahlul bayt ak waa dëkk bi waa Iraq non moom day moom eh bu kon bu eh eh, eh xool leen bu leen ko may soxna ah. <laughs> yaa ahlal iraq laa tuzawijo waaw fa inni axsha an yulxiqa <laughs> nga xam ne li muy bàyyi soxna daa bari waaye nag bu doon bàyyi soxna <laughs> alal ju bari la koy jox mais daanaka soxna sa moom day nekk milliardaire ci saas kum ci masa bàyyi mais da nga naan mais kii lu tax kon muy bàyyi kii <laughs> waaw wa usarrihukum woo nga bàyyi leen saraxan jamila woo gële <laughs> mais lu bari lay lu bari <laughs> waaw moo tax kii moo ko doon wax sax sayyid pas sayyidna Muhammadul Baqir mais doom ji Ja'far as waaw Ja'far ibn Muhammad ah muy Muhammad Jaafaru Saadiq di doomi Muhammadul Baaqir Muhammadul Baaqir doomi Zeynul Aabidiin Ali ibn al-Husayn doomi al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib waaw mu ne dane yaa ahlal Kuufa laa tuzawwijul Hasana fa innahu mitlaaq fa qaala rajul wallaahi lanuzawwijanna famaa radiya amsak wa maa kariha tallaq <laughs> Seydina Ali radiyallahu anhu <laughs> dane yaa ahlal Kuufa e yéen waa Kuufa déglu leen ma wax leen benn affaire boo xam ne nag na ngeen ko jàpp ta doxe ko laa tuzawwijul Hasan al Hasan moom sama doom ji bu leen ko may soxna ah. <laughs> non que personne ne lui donne la main de sa fille non non non ndax moom mii fa innahu mitlaq kii dafa mën a fase lool way way moom moom day taqale ko rek fa qaala rajul benn waay ne ko <laughs> jóg ci mbooloo mi ne Seydina Ali wallahi lanu zawwijanna wat nañ ci yàlla laa wax ne ñun moom duñu def lii nga wax <laughs> moom dañ koy may soxna ba ba ba bam neex fama radiya lu mu gërëm ci soxna yiñ koy may am saka mu tée wamaa kariha lu ko ci neexul talaq xam-xamu famille ñun suñu yoon nawu ci ñun l'essentiel la nekk su moom waaye yow loolu di teraanga <laughs> mbit la garaawut Seynal Xasan moos teraanga la Seynal Xasan a denc sa surtout rasulillahi moo denc sa soxna moo denc sa doom moo denc sa doom moo denc sa mbokk bu jigéen sayyidu shabaabil janna sangu ndawi àjjana kooku dencee sa doom dootu dootu dootu mbégte même bu dee ne buur yàlla loola def ne moom mooy loola dogal ci moom day wàcc lu bari gaawut <laughs> de daal loolu la jóg wax Seydina Ali ne ko ma <laughs> ah, <laughs> wallahi wat nañ ci yàlla la nu sow wi janna du ñu def li nga wax ah yaay yaay suñu xalifa nag yaay suñu kilifa waaye nag ah pardon rek waaye lii ñu mbalu na cee topp quoi <laughs> wallahi waat nañ ci yàlla laa wax ne la nu sow wi janna waat nañ ci yàlla li nañ ko may suñu doom yeeg suñu kii de fama radiya ku mu ci gërëm am saka mu tée wama kariha tallaq waaw bu la moom boo ko woon milliardaire moo tax Sirin mu ne tazawwaja al-Hasan imra'atan fa arsala ilayha bi mi'ati jaariya ma'a kulli jaariyatin alfa dirham <laughs> wal hadiisu qad dhakarahu saahibu hilyati al-awliyaa Seydina Muhammad Sirin rahmatullah alayhi mu ne al-Hasan ibn Ali dafa denc benn jigéen boo xam ne yónnee ko mi ati jaariya cent esclave yu jigéen la ko jox la ko booleel ku ci nekk nag ci esclave yooyu alfa dirham mille dirham la la booleel bi téewaale mille dirham la la boole waa la la joxaale waaw ah. ah. bi nga xam ne nag ci la baayam génn àddina Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma te xawaarij yi faatoon ko ci la 40 ah. moom la waa ahlul iraq daal jaayanteel ngir mu nekk xalifa moom lañ jaayanteel ngir mu nekk xalifa moom seydna alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xamante ne la am waa Sham waa Sham moom dañ ne ñoom dañ ne noo ñun moom Muawiya mooy kilifa parce que boo fàttale ko bi ñuy def tarjama Seydina Ali bi ñuy gis sax Seydina Muawiya radiyallahu anhu ah, waxoon nañ la ko te tamit tarjama Seydina Usmaan radiyallahu anhu maa comme li ñu waxoon sànk ci ñi nga xam ne dañ ne woon ñun d'accord nañu ñun du say Seydina Ali radiyallahu anhu neew ñëpp duñ suñu xalifa baax na ba ñoom Seydina Zubayr Seydina Talha radiyallahu anhu ñooy ñu njëkk a moom Medina waaye dañu ne nag sauf que acte bi ñuy njëkk a teg mooy ñu jàpp waa kër ñi ñuy faat Seydina Ousmane Ali ne leen déedéet te bokk na ci gouverneur yi gën a mag yu Seydina Ousmane yi moo doon Seydina Muawiya ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu wa ardaah daldi woon nekkoon fële nga xam ne mooy Sham muy Syrie moom dane euh, non man bala ñoo def dara il faut ñu jàpp gaa yooyu comme li ñële wax moo taxoon Euh, bi nga xam ne ci lañ defoon arme ba Siffin xew Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu daal di woon defoon réconciliation ñu àtte woo ngir ñu ut ñaar ñoo xam ne ci ñaari parti yi ñooy dem waxtaan waa Sham nag bi nga xam ne ci la Seydina Ali ibn Taalib génn àddina ñoom dañ ne Seydina Muawiya mooy nekk suñu kilifa euh, léegi waa Iraq ñoom daal di fal Seydina ki nga xam ne mooy Seydina Al-Hasan Ali mu nekk ñaari kuréel yu mag ci jullit ñi Seydina al nekk xalifatu Rasulillah ba'da qatli abiihi Ali ibn Abi Taalib léegi ah, mu am ñaaru kirool kër ñu taxaw mbooloo mu bari ci jullit ñi ànd ak kan seydina alxasan ibn ali am ñu ànd ak seydina muawiya radiyallahu taala anhuma léegi nag bi nga xam ne ci la seydina alxasan nekk xalifa dane waa Iraq man duma d'accord duma d'accord nekk xalifa lu dul ngeen jàmmoo képp ku ma jàmmoo ngeen xare képp ku ma xareel te ngeen topp ma gaa ne am ah, kay ah. bi nga xam ne nag ci la demee noonu

mu wàcc Madain ne woon fi nga xam ne moo capital lampir l'empire perse parce que buñ la naan Iraq bul foog ne Iraq mooy co mooy perse yooyu yëpp côté yooyu yëpp ci Iraq lañ bokkoon al Madain ndax Iraq ci l'empire perse la bokkoon ba koy ubbee julli ñi di ko ubbee ci jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab ala yadi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas abu isxaaqa radiyallahu anhuma léegi seydna alxasan daldi dal mu wàcc almadaa'in mu def ku ñu naan qays ibn saad mu jiite mbooloo mu bari moom arme bu rëy boobu nekk douze mille personnes bi nga xam ne ci lañ nekk noonu Ah. Ah. bi nga xam ne ci lañ nekk noonu nag parce que lan moo ko génne comme ni Yunus ibn Abi Ishaq jële ci imaam Abu Ishaq as-Sabi'i rahmatullah alayhi mu ne ann ahla alciraaq lamma baayacu alxasana qaaluu sir ila haulaai alladina casawu allaha wa rasulah wartakabu alcadaa'im fa saara ila ahli shaam wa aqbala mucaawiyatu xatta nazala jisra manbij waaw ah. walxadiisu rawaahu walxadiisu fi tahdiib ibn asaakir al imaam Isxaaq euh, euh, Abu Isxaaq as-Sabi'i mu ne bi nga xam ne waa Iraq ci lañu jaayanteeg Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ñoom ñoo tax mu génn ñoo ko ne sir ilaa haula demal ci ñi nga xam ne ñoom dañoo mooy buur yàlla mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di def mbir yu rëy yi mooy demal ci waa Sham parce que dañoo jàpp ne waa Sham ana lan moo tax ñoom reconnaître ñu xalifa bi ñu fal waaye waa Shaam ñoom fi ñu jàppoon dañu ne li suñu boroom ne wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultaana képp koo xam ne dañ koo rayal kooku defal nañ ko pouvoir bu rëy ka nga xam ne mooy kañu rayal ñoom dañ ne woon ñun daal mbir mi lenn ñi faat Seydina Usmaan moom te loolu la wax waaw yonent ma ne saa saa wax ko laa yaxillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath an nafsu bin nafs ku faat nit ñu faat ñoo ko foofu lañu ne ba léegi ñoom nag ñu ne le fait que mooy dañoo mettre en suspens seenu jaayante teg ko ci nañ leen d'accord leen Seydina Ali d'accord leen lii ba pare ñun nekkuñu fi di xëccoo xilaafa huwa ahaqqu bil xilaafati min kulli ahad Seydina Ali ibn Abi Talib moo gën a yey nekk xalifa mais dañu ne bala ñoo reconnaître loolu il faut mu mu mu d'accord ne day jàpp ñi ñi ñi daloon ci Seydina Usman radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi loolu tax waa Iraq ne kon nag nañ dem yaa Xasan nañ dem ci ñooñu léegi nag mu daal di dem ba ni nga xam ne mu daal di dem mu ne wa aqbala Muawiyatu hatta nazala jisra Manbij Seydina Xasan daal di dal al-Madaa'in wàcc Madain Seydina Muawiya wàcc fi nga xam ne mooy powu man bi foog naa l'actualité l'actualité oblige xam nga man bi yaa ngi koy dégg ci xeexu Irak bi Irak ak Sham ba bilaadu Sham yi wala Irak ci coalisés yi fa nekk di xeex état bi ñu naan état islamique doo dégg mas du dégg ngeen fi ay côté 2014 man biij mooy dëkk boobu la boobu ne woon foofu nag foofu la Seydina Muawiya wàccoon jisru man biij waaw nee na ba Seydina Hasan nag nekkee almadain am ku wax kon loolu moo taxoon mu génn ci biir armée bi ne Qays ibn Sa'd bi mu waxoon mu jiitu te boole woon kook lu tollu ay douze mille am ku wax ne rey nañ ko nit ñi daal di gaaw dugg def benn songu mooy te ñoo àndoon ak Seynal Xasan te ñoo ko génne mu daal ñu daldi dugg biir këram no mooy mooy kii bi mu newoon tànt bi mu newoon biñ ko defaloon almadain foofu ci néeg bi foofu lépp lu fa nekk ñu jël ko am benn xawaa xaarij yi boo xam ne moom dafa ñëw jam ko daldi koy jam ci ginnaaw gi jam ko paaka boo xamante ne nii xinjarin masmuum boo xamante ne nii dañ ko posone waaw eh, mu daal di dem jóge foofu wàcc li nga xam ne mooy palais Kisra bu weex bi mu ne aleykum laanatullahi min ahli qarya qad alimtu an laa xayra fiikum qataltum abi bil ams wal yawma taf'aluuna bi haadaa Seydina Al Hasan mooy ab armée ci boppam ñi ko doon génnal ci ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo dem fekku fam nekk ñu ñu jam bañ ne rey nañ te xam ne moom lañ noonu moo jiitu ñu ñëw dugg fi mu nekk nangu la fa nekk daal di koy jam mu jóge foofu dem ci palais Kisra bi mu ne aleykum laanatullahi min ahli qarya waaw daal yàlla na sànjum yàlla rëbbum yàlla nekk ci yéen comme ab waa dëkk man daal xam naa ne yiw nawul ci yéen rek yéen a faat sama baay démb mooy minal xawaari fal yawma taf'aluna bi hadha tey ngeen may def lii mooy xam nga ne mos ku ñu jam paaka boo xam ne dañ koo dañ koo fanaanal ci poson lu yàgg daal di ñëw jam la ko c'est pour nga génn àddina léegi nag bi wax ji bare mu gis ne Seynal Xasan daal di ñuy rappeler def li nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon comme ni ko ni nga xam ne moom noonu la ko nettalee ak li mu waxee ne man Burayda nettali na ma non kii euh, pa Burayda euh, Abu Burda mu ne mooy li mu waxoon ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na inna ibni hada sayyid wa la'alla Allaha an yusliha an yusliha bihi bayna fi'atayn min al bi nga xam ne ci la doon wax ne inna ibni hada sayyid sama doom jii de sayyid mooy sang sama doom ji sang la amaana buur yàlla dina yéwénal diggante ñaari mboolooru rëy biir jullit ñi seydna alxasan daldi yónnee ci seydna muawiya radiyallahu taala anhu wa ardaa ne ko moom sax moo ko waxoon mu ñëw ba mu ñëw gisru man bi ndax dafa yónnee kataba ilay ila alxasani ilayhi alxasanu mooy ci Muawiya mu ne ko aniqbil fa aqbala min jisri manbij ila maskanin fi xamsati ayyaam fa sallama ilayhi alxasan wal amr wa baaya'ahu hatta qadima alkuufa waaw Seydina alxasan bi mu ñëwee dafa woolu Seydina Muawiya yónnee ko ne ko ñëwal moo tax am na ci benn riwaay da ne ko dinaa la defal dinaa la dinaa la jox kado boo xam ne masuma koo jox nit waaw la def jox kado boo xam ne masuma koo jox nit waaye mu ne ko ñëwal jógal Saam nga ñëw mu ñëw ba gis su man bij mu taxaw noonu le boo gisee Seydina Alxasan ne woon waa Iraq gis nga man duma d'accord nekk xalifa lu dul ngeen nangu maa topp képp koo xam ne jàmmoon ak moom ngeen jàmmoon moom képp koo xam ne ku ma noonoon la ngeen noonoon moom gaa ne askay mu ne kon baax na bi mu wooloo Seydina Muawiya mu ñëw gis man bi soriwul foofu fële mu daal waxtaan ak mbir mi ay ñi nga xam ne nag ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaaleem waaw mu ne ah mu ne mu ne ah waa waa waa Iraq ñii mu woo doomu Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne Seydina Ja di doomu Seydina Jaafar bi moo koy nettali moo koy nettali mu ne wallahi inni la jaalisun inda al-Hasan mu ne waat naa ci yàlla ne maa ngi toogoon ci alxasan ibn ali mooy bi mu waxee Seydina Muawiya ñëw mbooloo yu bari waa Shaam ngi fees del waa Iraq ngi fees del mu wax ma man ne ma nee bi ma toogee mu ne ma man de ah, eh, doomu Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ji nee na ma daal di bëgg jóg bi ma naree jóg nee na fa jazaba bi saw bi Seydina Al Hasan daal di xëcc sama yére pour ma toog teg ma ci suuf mu ne ma yaa huna jilis ne ma toogal fii mooy bul jóg ne ma nag inni qad ra'aytu ra'yan wa inni an uhibbu an tutaabi'ani alayhi mu ne man de daa am lu ma gis dafa am avis bu ma gis dafa am avi boo xam ne man loolu laay gis xalaat boobu daal moom laa gis dama bëggoon ak yow nii nga xam ne sama doomu baay tax na mooy Jaafar ibn Abi Taalib ak sama baay Ali ibn Abi Taalib ñoo bokk lépp damaa bëgg nag yow nga nga nga nga topp ma ci loolu nee na ma ne ko maahu mais xalaat boobu nga am mooy lan mu ne qad ra'aytu an a'mida ila al madina fa anziluha wa uxalli wa uxalli bayna mu'awiyata wa bayna hadha al hadith faqad taalat al fitnatu wa sufikat ad dimaa wa qut'at al arham wa subul wa uqtilat al furuj Allah walxadisu fi tahdib ibni asakir rahmatullahi aley seydna alxasan ne ko man gis nga ban xalaat laa am nit ñi di fees del woolu na seydna Muawiya ba mu nekk fii jegewul mais moom li mu naroon xam na ko bu yàgg waaye naa ci waxtaan ak ñii ñi ko gën jege ibn Jaafar ibnu amme mu ne ko man gis nga lan laa mu ne ko lan nga gis nga te nga bëgg ma topp la ci mu ne ko mooy man daal damaa gis ne damay ma dellu jóge kuufa gi dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fa anziluha ma des foofule wa wa bayna kuy jiite ma bàyyi ko sëy naa muawiya ma bàyyi ko Muawiya ndax kat faqat taalatil fitna fitna gi yàgg na fitna gi kañ la commencé bañ faatee Seydina Ousmane Seydina Omar ba léegi ci la commencé Seydina Ousmane biñ ko falee début bi amoon nag quiétude mais après ay ay ay ay fitna kese la ba niñ ko faate te fitna googu ci lañu faate Seydina Ali di baayam moom kam min moo tax mu ne faqad taalatil fitna yow ibn jaafar xamal ne faqad taalatil fitna fitna gi yàgg na gudd na ba xewe xewee ba léegi wa sufikati dima tuur nañ fi deret yu bari deret yu bari tuur nañ leen wa quti'atil arham wa utlatil furuj waaw mbokkoo yi daggoo nañ fi nga gis mbokk ñoo xam ne ñoo bokk même famille ñu nekk en deux parce que kii kii la àndal kii kii la àndal yoon yi am ñoo xam ne yenn gox yi ñemeetuñ faa dem parce que dañu naan comme que man bokkuma ci camp boobu est-ce que wóor na waaw mu ne nag gis nga loolu yàgg na te bari na man nag loolu laa bëgg a mettre fin du ma ko mettre fin lenn lu dul man ma abdiquer maay seen xalifa maay xalifa bi mais ma abdiquer bàyyi li nga xam ne mooy xilaafa gi woo Seydina Muawiya ma ñëw ma ne ko yow yaay xalifa jox naa la biir mi mu jeex ibn Jaafar nee na waxee lool ma ne ko jazaakallaahu xayran an ummati muhammadin fa ana ma'ak allahu allah nee na ma ne s ma ne ma ne ma ne Seydina Muawiya jazaakallah ma ne Seydina Alxasan jazaakallaahu xayran an yal na la buur yàlla fay waaw yal na la buur yàlla yokk a fay ci tax ci li nga nar a defal xeetu sayyidina muhammad mi nga xam ne mooy sa maam di sama maam manit alayhi salaatu wassalaam yal na la buur yàlla fay ci loo lële taxawul la xeet yi ndax xeet yi manuñ laa fay ah Seydina Xasan Xasan bis boo defee lii nga bëgg wax xeet yu manu laa buur yàlla kese la mën a fay kon nag yàlla na la buur yàlla fay yow Seydina Xasan ci loolu nga bëgg def. nee na bi ma waxee loolu moom Seydina Xasan mu ne ma bi ma ko toppee ne ko man nag fa ana maak man Ibnu Jaafar li nga xalaat laa wax mooy demal Medina nga bàyyi lii parce que deret yuy tuur kese fi am. nee na mu ne ma ud'u lil Husayn mu ne ma demal nga woowal ma al Husayn sama frère woowal ma ko muy al Husayn ibn Ali ibn Abi Talib sibtu rasulillah wa aydan huwa aydan wa rayhanatuhu huwa aydan mu ne ko woowal ma ko waaw waaw woowal ma ko nee na ma dem woo ko ma woo al Husayn mu agsi bi mu agsee mu ko yow sama ay axi yaa uxa ay uxay qad ra'aytu kiita wa kiit ne ko man nag yow sama frère ah lu ma waxoon sax Abu Bakra xadiis bi Abu Bakra la woon loolu laa waxoon Abu Bakra moo yonente mi aleyhi salaatu wa salaam li naan wala ala allah an yuslih wala ala allah an yusliha baynihi bayna fi'atayn min al muslimin mu ne ko yow sama frère daal Xuseyn man alxasan kat li wëg lii laa gis kon mooy inam nii hadra sayid boobu balaa lool mooy loolu Abu Bakr la woon ko nettali te xadis buñ saxiixa ni te Seydina alxasan nee na man mooma moom mooma Abu Bakr nettali na ma ne ma wax ma lool ci man léegi mu woolu kon Seydina al-Xuseyn mu ne ko man lii laa gis Seydina al-Xuseyn ne di ne moom moom gisul gisul li li li grand frère am bi gis que mu bàyyi mbir mi déedéet moom foog na ne daal déedéet parce que bàyyam ci lii la newoon te bàyyam ci dëgg la pour pourquoi tey al-Xuseyn nii al-Xasan bo bëgg bàyyi affaire bi kon si kon comme si moom ñoom liñ liñ ne woon boobu ba léegi dara dara baaxu ci alors que xam nañ ne ñoo ne ci dëgg mooy jullit ñi ñoo jaayante moom. te mbir mi mooy baayam moo doon xalifa alxalifatu rashid nag nan lay day bàyyi loolu moom d'accord Seydina wax ak moom wax ak moom wax ak moom ba ni mu koy convaincre Seydina al-Husayn ne bon. moom xam na ne bon magam ji moom alxasan lii mu décidé manuma ko cee dindi na mu ne ko ibnu jaafar mooy nettali nee na ma ne ko nee na seydna alxusayn ne alxasan anta akbaru waladi aliyin wa anta xalifatu wa amru li amrika taba ne ko yow de ah, wuti nañ ci xalaat parce que man gisuma li nga gis waaye nag anta yow akbaru waladi ali yow yaa mag ci doomu seydna ali ibn abi taalib sama baay seydna ali yaa fi mag te yow yaay xalifaam non seulement yaay xalifaam mais yow lañ def xalifaay jullit ñi yëgal ne nag d'accorduñ ci avis de waaye nag comme que dogu nga ci lii de lii ngay def yëgal ne man al xusayn wa amruna li amrika taba mooy yow laay topp malgré tout ah d'accord ma ci ci avis waaye nag comme que il faut ñu trancher waaw wa shawirhum fil amr waaye wa idha azamta fatawakkal ala allah waxtaanal ak nit ñi ci li nga bëgg a def boo newee jiit waaye boo jëlee décision ferme ne lii ngay def ah wàkkeerul ci yàlla te nga doxe lool ndax manoo nag satisfaire ñépp manoo satisfaire ñépp manoo satisfaire ñépp waaye it gis nga Seydina al neewul man de toute façon boo d'accordeelu man d'accord ma sama yoon newu ci dem yoonam non danga ko waaw comme que noonu la ah te fokk ñu décider dara te yow yaay yaa fi xalifa bi te yaa mag ci doomu Seydina Ali yi waaw ma ne la bokkul du du duñu ay ay duñu ay seex duñu ay jumeaux non <laughs> Seydina Hasan moo magoon te dinañ ko gis insha allah bii di ñëw bu ñu gis tarjama sayyidina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ko kon nag yow yaa fi mag te yow yaay xalifa sayyidina Ali xamal ne man al-Husayn ak ñi ma àndal wa amruna li amrika taba suñu mbir mu ngi topp sa mbir mooy loo dogal loolu la def bi mu ci waxee lool nag mu woolu mbooloo mi sëy fekk mbooloo mi bi sëy naa Muawiya agsee ñu nekk ñépp toog mu fees del sëy na Hasan daal di jóg ne ayyuhan naas euh, sëy naa Muawiya mu ngi toog ci wet gi mu ne ayyuhan naas ee nit ñi ee nit ñi hein inni kuntu akrahu ak inni kuntu akrahu an-nas li awwal hadha al-amr wa ana aslahtu akhirahu ilaa an qaal inna allaha qad wallaaka yaa mucaawiyatu haadha alxadiisa li xayrin yaclamuhu cindak aw li charrin yaclamuhu fiik wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mataa'un ila hiin thumma nazal Allah Seydina <laughs> Alxasan ne ayyuha nnaas <laughs> yéen nit ñi inni kuntu akrahu nnaas li awwali haadha al amr maa ci gënoon a bañ ci nit ñi mbir mii ca début waaw mooy li xew yépp ci dee yu tuur yéeg yooyu maa ko gën a bañ ñépp maa ko gën a bañ ñépp maa ko gën a bañ ñépp mooy li wax sànk li wax Ibn Jaafar laqad taalat al fitna wa sufikat ad dimaa waaw laqad taalat al fitnatu wa sufikat ad dimaa wa quti'at al arham was subul uttilat al furuj mu ne ayyuha nnaas yéen xam leen na man alxasan ibn ali radiyallahu anhu maa ginoon bañ mbir mi ca début ba wa ana aslahtu axira waaye nag buur yàlla dogalul woon loolu lim dogal xam nañu deret yi bari na yu tuur dogoo gi bari waaye man nag wa ana aslahtu axira maay kiy yéwénal li mujj ci mbir mi discours leen discours bu gudd ba ni muy waxee ne inna allaha qad wallaaka ya Muawiya parce que bokk na ci li mu doon wax parce que xam nga fii waxul lool euh, euh, waxul yépp waaw ah. <laughs> am na ci benn riwaay man lu ngeen foog adribu haa'ulaa'i ba'dahum bi ba'din fii mulkin min mulki dunya laa haajata lii be dane yéen da ngeen a foog mooy armée yi bari ñoom ñépp nag ñu daje parce que woo na leen Seydina Muawiya ak Sina ak armée yi ñu yor Seydina Hasan ak ñaan ak moom mu ne est-ce que da man a yaakaar ne man adribu haa'ulaa'i ba'dahum bi ba'din fii mulkin min mulki dunya est-ce que da ngeen a ne damay jël mbooloo mii ànd ak na dóor ko ci mbooloo mii ànd ak Seydina Muawiya muy ay xare di fi am fii mulkin ngir ak nguur ngir jiite ak nguur ci nguuru àddina yi laa xaajata bi aw ma ci soxla man xal xasan aw ci benn soxla ma ne leen dégg leen loolu le waaw moo tax li mu Abdullah ibn Burayda wax ne al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu bi mu ñëwee bi Seydina Muawiya ñëwee da ne ko la ujizannaka bi ja'izatin ma ajaztu biha ahadan qablak wala ujizu biha ahadan ba'dak waaw ko dinaa la defal kado boo xam ne ma suma koo defal bindeef nit avant yow te duma ko defal kenn après yow mu ne yéen xanaa dangeen a foog ne man loolu laay def hein dangeen a foog ne damay jël mbooloo mii dóor ko ci mbooloo mii duma ko def ngir benn nguur ci nguuruk àddina duma ko def maa bañ ba ba ni muy waxee ne inna allah mu ne Seydina Muawiya yow nag buur yàlla wallaaka yaa Muawiya buur yàlla moo la fal moo la fal waa Sham d'accord nañ man waa Iraq ñi ma ñi jaayanteeg man yépp loolu lépp ba may jaayanteeg yow wax naa leen lu leer da ngeen ku ma jàmmoo noonoo ku ma noonoo nee nag yow nag jël naa sama li ma yoroon jox naa la ko moo tax qad wal inna allaha qad wallaaka ya muawiyatu hadha al hadith li khayrin ya'lamuhu 'indak mu ne ko yow moo Muawiya buur yàlla moo la fal moo def nga jiite léegi jeex na moom nag mbir mii moo ko def nga jiiti ko moo xam nag amaana nag buur yàlla nag xamuñu réalité yi buur yàlla lan moo tax est-ce que li xayrin ya'lamuhu 'indak est-ce que daa def nga jiite ñépp léegi ndax yiw gu mu xam ci yow wala boog safaan bu mu xam ci yow wa in adri wax la aaya boo xoon suuratul anbiya xawma la allahu ndax mbir mii muy xilaafa gii ngay yor ñu lay jox tey xamuñ ndax fitnatun lakum fitna lay doon ngir yéen wa mata'un ak ab poñet ilaa ba jamono jum soobi buur yàlla mu jël ko thumma nazal mu wàcc gaa yi nag am na gaa yu bari ñu ko mere comme ni nga xam ne moom la Ibn Abi Xaysama comme boo demee ci taarixu Dimashq rahmatullah aley bi nga xam ne ci la Seydina Al Xasan def lii jël xilaafa gi jox ko Seydina Muawiya li hiqni dimaa al muslimiin ngir deret yi tuur jeex nee na fa kaana asxaabu alxasani yaquluuna yaa aara almuminin fa yaquul alaaru xayru min annaar <laughs> am ci partisan yi nga xam ne ñoom dañoo àndoon ak moom les gars yi nga xam ne ñoom moom ils étaient pour affaire bi na tar na jaf waaw nañ jàpp fi ñu jàpp même bu dee ay dee day amaat suñu yoon newu ci ñu naan ko yaa aaral mu'miniin tey yow mii nga xam ne yaa gàcceel yow gàcceeg way ngëm yàlla yi <laughs> Seydina Hasan ne leen alaaru xayrun minan naar gàcce boo ngeen may wax mooy bàyyi naa sede dañ naan tam xool ko mooy ki sede de léegi bàyyi fi li fi maamam bàyyoon li fi bàyyam newoon mu bàyyi ko fi dëggal ñi nga xam ne ñoom newuñ woon ca la bàyyam newoon kon kii ñëw jox ko jébbal ko xilaafa gi ay way kii moo rusloo moo rusloo jullit ñi waay way ngëm yàlla yi mu leen doon wax mais al'aaru xayrun minan naar ga bu dee lii ngeen di wax mooy gàcce mais gàcce gii moo gën safara waaw fitna goo xam ne taal xol nit ñi këru nit ñi jëmmi nit ñi mais mu nekk gàcce ci man de ma am gàcce boo xam ne du jeex man alxasan moo ma gënal nag safara waaw baax ma xeral <laughs> allahu akbar laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah waaw moo na am na ci benn riwaayat daneen ne innakum yéen waa yéen waa iraq ah comme ni ko Yaqub ibn Sufyan rahmatullah alayhi nettalee comme ni ne ci taarixu Dimashq mu ne jamaa al-Hasan ru'uusa ahli al-Iraaq fi haadha al-qasri qasra al-madaa'in fa qaala innakum qad baaya'tumuunii alaa an tusaalimuu man saalamtu wa tuhaaribuu man haarabtu wa innii qad baaya'tu Mu'aawiya fasma'uu lahu wa atii'uuhu waaw eh, mu ne dafa dajale lee ponkalu Iraaq yi kilifaay waa Iraaq yi moom seydna alxasan ibn ali radiyallahu anhu mu ne ci xasru palais Madain bi leen yéen de yéen man que di ngeen jàmmoo ku ma jàmmoo ngeen xare képp ku ma xareel yëg leen ne nag man alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhu qad baaya'tu muawiyata man jaayante nag Seydina Muawiya kon fasma'u lahu na ko dégg wa ati'uhu te na ko topp waaw noonu nag la bare woon nag après noonu la def jóge foofu Irak jël njabootam dellu dëkku maamam dëkku yonent bi sallallahu alayhi wa almadinatul munawwara moo tax eh, mu dëggal wale li nga xam ne mooy moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax te Abu Bakr ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam ci minbar bi la ne tey Seydina mu nekk gone mu koy fóon di xool nit ñi di ko xool di xool nit ñi naan inna ibni haaza sayyid Allah waaw inna ibni sama doom ji sang wala amaana buur yàlla te nañ la la allay rasulullah boo day ne waaye nag ma rabbihi mu ne la alla buur yàlla ay ay an yusliha bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min almuslimin amaana buur yàlla daldi yéwénal entre kuréel yu mag a mag ci way gëm yàlla yi nii la ko defe moom seydna alxasan ibn ali radiyallahu anhu coow la jeex mu jeex takk mu jël njabootam dem jóge iraq ji bi dem madinatul munawwara waaw moo tax ay mois la def ci xilaafa ji waaw ay mois fa def daldi bàyyi mbir mi jox ko seydna muawiya dem yoonam eh, léegi bi nga xam ne ci la ko gaa yi di wax di kaas ba muy waaja a dem mu ne leen yaa ahlal kuufa ittaqullaha fii na mooy bi ko waa gaa yi jamee bëgg koo faat parce que kii sa waay mooy lépp loo xam ne day jeexal fitna am na ñoo xam ne pare nañ ngir dal ci kaw yooyu pour fitna gi ndax ñoom seen intérêt mu ngi ci noonoo di am xeex di am ñoom ci la seen intérêt ne bi nga xam ne ci lañ ko jam daal dafa jóg daal di xutba leen waaw ne leen mais yaa ahla yaa ahlal kuufa ittaqullaha fiina fa inna umaraa'ukum wa inna adyaafukum wa nahnu ahlul bayti alladhiina qaala allahu fiihim innamaa yuriidu allahu ankum ar-rijsa ahlal ne yéen waa Iraq ragal leen yàlla ragal leen yàlla ci ñun ñun seeni njiit lañ ta seeni gan lañ ñun beneen lañ jóge yéen a ñu mooy Iraq gii ñun dëkkuñu fi Kuufa gii su seeni gan lañ ñëwuñu ngir usurper dara te li tax ñu nekk seeni njiit yéen ñu xaw yéen ñu ne yéen maa leen jiite lan moo tax ngeen may jam di ma ji di ma bëgg a faat ragal leen yàlla ci ñun ñun seeni gan lañ seeni njiit lañ waaye seeni gan lañ ñun ñooy waa kër yonent bi alayhi salaatu bi nga xam ne ñun la suñu boroom ne innamaa yuridu allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiir hmm? ñun mooy ñi buur yàlla wax loolu ñun waa ahlul bayt noonu le hmm? ne buur yàlla nam lu dul mu dindil ñu wëlleef ñu ar-rijsa taq-taq tilim tilim yi bàkkaar yi waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax ñépp tàmbalee jooy ca biir jàkka ja mu daal di jël ay bagaasam daal di dem yoonam yóbbaale njabaat njabootam waaw a Madinatul Munawwara bokkoon na nag que lu bari la woon ku ku yéwénoon la waaw ku yéwénoon la bari woon tamit loo xam ne moom la doon aji di dem Makkatal Mukarram ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam yóbbaale alal ki ay ay ay gëléem waaw moo tax dañuy jég nettali ne bari na lum dem màkk aji Makka Medina daal di dox gëléem yi mu yor ñu koy wommat muy dox ba ni mu aje aj yu bari la def Seydina Hasan nekkoon ku yëwét moo tax am na gaa yu masoon a jóge daldi woon di aji jaar Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñu fekk fa Seydina al Hasan ñu ñëw seet ko <laughs> mu daldi gaa yi ñëw mu jox leen kii bu bari waaw mu daldi jël alal ju bari jox leen gaa yi ñëwaat ne ko non c'est que euh, non nag affaire bi nag ñun ñii duñu way ñàkk quoi c'est dëgg lañ niru nañ ñu sonn ñi waaye ñàkkuñu mu ne leen déedéet jël leen même bu manewul woon ci xaal bi waaye buur yàlla mooy jël leen lii lépp maa leen ko jox jël leen buur yàlla day puukarewu malaakaam yi ci ñi nga xam ne ñooy taxaw Arafa man mi leen di jàppale na ngir ngeen dem ci jël leen ngeen dem ngir defi seen aj góogale waaw <laughs> moom nag Seydina Al Hasan Ali dunduwaat na dix ans bi ñu faatee baayam am ndax euh, ban année la génn àddina boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute am na ñu ne année bi am ñu cinquante unième am na ñoo xam ne moom li ñu wax euh, daldi wul euh, dëgër ñu ne quarante quatre déedéet waaw am ñu ne l'an quarante neuf am sax ñu ne dem na ba cinquante huit waaye amaana li gën a dëgër mooy l'an cinquante ñi wax l'an cinquante moom nag lim génn àddina xaw am dañ ko yàgg posone gaa yi yàgg nañ koo posone xam nga gaa yi ko jam sànk gaa yi ko jam sànk sànk nii ñi ko jamoon Iraq noonu mais waa ji ko jam mais ci posam la defoon paaka ba dambuus gi ci paaka lañ ko defoon mooy paaka boobu noonu da ko posone woon mu rëcc mais bari na lu ñu ko posone bi muy euh, euh, euh, Umayr ibn Ishaq rahmatullah alayhi nee dañoo dugg te xadiis bi qad axrajahu al imaam Abu Nu'aym fi al-Hilya rahmatullah alayhi mu ne dañoo dugg ci Seydina al Medina eh, di ko seet si nee na mu wax ki ma àndaloon mu ne ma laaj ma laaj ma lu la neex rek bi mu waxee après mu jóg dugg ci wanag wi mu génnaat ne man de mooy bi mu duggee ci wanag wi noonu fekk da doon waccu daa am lu mu doon génne ci gémmiñ gi ndax dañ ko posone mu ne leen man de daanaka yàbbi naa lu bari ci sama dafa mel ni sama res wi moo dagg di wàcc moom laa doon yàbbi li ma yàbbi de dama gis ni comme si sama res wi laa laa yàbbi waaw mu ne def naa jël naa bant yëngal ko ci nii mu nekk lu fa loo xam ne lu lu mel ni lu dëgër waaw léegi nag mu ne wa inni qad suqitu summa miraara waaye falam usqa mithla hada waaw mu ne man de yàgg nañ maa posone yàgg nañ maa jox poson man alxasan ibn ali lu bari posone nañ ma moo xam ci jam walla ci lekk waaye nag poson bii nii bii nii moom bu mel nii masuma ko masuma cee dal waaw mu ne moom Umayr ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne ca suba ga ma dikkalaat ko ngir xool ana nan la mujjee nan ndax mbax mu ngi tane nee na mais mu ngi nekk koo xam daanaka dox manu ko di di buy dox difficilement lay dox waaw nee na bi ma nee noonu frère am ñëw Seydina Xuseyn agsi euh, ne ko ay euh, sama mbokk sama sama frère mag sama an bi nii man saqaak wax ma kan moo la nàndal lii kan moo la posone Seydina Xasan daanaka xamoon na kan la xamoon na kan moo ko jox li mu naan waaye mu ne Seydina Al-Husayn lu tax nga bëgg a xam lool li ma lu tax nga bëgg ma wax la kan moo ma ko mu ne lan moo tax nga bëgg ma wax la ko li tax su la ngir nga faat ko après Seydina al na ko naam waaw ah <laughs> ngir ma faat ko la kay mu ne ko maa ana muhaddithuka shay'an in yakun saaxibi alladhi adun fallahu ashaddu niqma wa inna fa wallahi laa yuqtalu bi bari allah daanaka xamoon na kan la mooy amoon na ku njortam dem lool <laughs> mu ne Seydina al Xuseyn ah léegi lan moo tax nga bëgg ma wax la ko ki ma nàndal ngir nga faat ko mu ne ko waaw mu ne ko maa ana muhaddisuka shay'an dara laa la dul wax <laughs> duma la ko wax de loolu moom bee boobu leer la <laughs> in yakun saaxibi alladhi azum bi dee ki nga xam ne moom laa yaakaar ne moom moo ma jox moo ma nàndal poson gi bu dee te ci njortu laa ko teg waaw te wallahi la nga mujjee kala jox nga naan mbir ma dal la war ngaa xam kana waaye nag ñu kii mooy kii mooy sibtu rasulillah huwa alxasan mu ne man daal njortu laa ci am ndax jullit la <laughs> waaw même bu dee ne mbir mi bon fii day yeex mais mu ne non man njortu laa ci am waaw bu dee ne ki ma yaakaar ne moom la fallahu ashaddu niqma buur yàlla moo gën a tar moo gën tar mbugal ke yow ray gi nga koy ray bu dee kooku la sax te mën naa nekk sax du moom parce que njortu laa ceeb wa illaa bu dul ne loolu fa wallahi laa yuqtalu bi bari imaginer que ma wax la kenn ndeke du moom wat naa ci yàlla du man du ñu rey ak innocent parce que man maa faatu man alxasan wala man lañ posone bu may waaj a faatu du ma ko def yaa alxuseyna man ngaa jóg ah duma la ko wax subhaanallah yàlla loo ci noonu la génn àddina ah. ci noonu la génn àddina bi génne àddina nag parce que bi muy waaji génn àddina dafa laaj sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha ngir est-ce que mën nañ koo denc ci côté maamam alayhi salaatu wassalaam ak côté Seydina Siddiq ak Seydina Omar radiyallahu taala anil jami sayyidatu Aïsha ne waaw waaw ne waaw waaw waaw mën nañ ko kay moom kay moom moom moom bërëb bi mën nañ ko ko man nañ ko fi denc waaw euh, léegi mu ne alxusayn bi muy waaj a génn àddina waxoon naa sayyidatu Aïsha suñu yaay Aïsha ngir mu man na denc foofu Euh, neewoon na ma waaw xaw ma nag daf ma ko waxoon parce que daf maa ruus wala man la woon wala déet euh, wala boog émotion wu ko duggoon jamono ji ma li may dal dale waaye daal demal nga na ngeen ko laajaat bu nee waaw ngeen def lool bu dul loolu nag bu nee déedéet ngeen denc ma fi nga xam ne moom lañu denc way ngëm yàlla yi mooy almeeru Medina yi ngeen denc ma foofale xam nga sayyidatu Aisha dana woon naam wa karaama waaw comme ni ko al imaam ibn Abdul Barr al Andalusi tudde mu ne naam ah wa karaama loolu ak teraanga waaye jamono yooyu ñi nga xam ne ñoo noon gouverneur de Médine bokk ci waa Banu Umayya dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo bañ ne mukk du fi dal waaw kenn du ko fi denc ndax nga ko fi denc kenn du ko denc fi ba seydna al xuseyn radiallahu anhu daldi dajale saxaa ci e, saxaaba yu bari ànd ak moom ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ne par force dañ ko fi denc pourquoi ñii naan duñ ko fi denc dañ koy denc ci fii lañ koy denc waaw ñu armé Seyna Abu Hurayra ñëw ne la eh, moo tax ngeen bañ ñu denc ko fi yéen ñii muy ñi jiite ñenn ñi ne woon ci waa Banu Umayya ne woon lenn ci dirigeants yi ne woon kenn du ko fi denc parce que <laughs> ñu ne leen mu Seyna Abu Hurayra ne ne ne ta eh, eh, ara'aytum law ji'a ibn Musa li yudfana ma'a abihi fa muni'a akaanu qad zalamu qaalu na'am qaala fa hada ibnu nabiyillah qad ji'a li yudfana ma'a abihi seydna abu hurayra radiyallahu anhu ne leen mais yéen mais yéen seetaan leen li ngeen def lu tax ngeen bëgg na kii nii kenn du ko fi denc est-ce que imagine leen yonent yàlla Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam bu ñu indi woon doomam ngir denc ko fañ ko denc moom est-ce que ña ko fa indi ngir denc ko dañoo tooñ wala dañu ko to dañoo tooñ Seydina Muusa le fait ñu fay denc dooma ñu ne déedéet ñu ne waa kii di seen doomu yonent alayhi salaatu salaam ñu dugg fay denc ñu bëgg koo denc ak baayam ngeen bañ gaa yi ne ñett du fi amee waaw waaw Seydina al di wax ne par force fa dañ koy def euh, Seydina Abu Hurayra ne ko gis nga comme que gaa yi bañ nañu ah comme que yi bañ nañu te pare nañu ngir fii ay ay deret tuur ngir ne kenn du ko fi denc déglul li la sa frère mii nga bëgg denc fii waxoon parce que Seynal waxoon na la ne bu dee ne loolu jàppandi na ñu denc ko fi ñu denc ko fi bu dee ne jàppandiwul parce que bu Sayyidatu Aisha dàqoore mooy waaw waaye bu dee jàppandiwul it nag ma suul ci ci ci ci ci ci almeeru jullit mu ne ko jàppal li la sa frère waxoon waaw te nga bàyyi lii lii jaru ko jarul xeex fii ngir denc fi kii te moom ci boppam nee na mu jàppandiwul nañ ko denc jëfale gaa yi bañ nañ mais bàyyi leen ñu bañ Seydina Abu Hurayra mere leen mer goo xam ne waram <laughs> dandaa naan Marwan qaatalallahu Marwan rek <laughs> lan moo tax muy muy ñoom ñuy bañ ñu suul fi kii fii nii hmm? <laughs> parce que <laughs> Seydina al Xuseyn gaa yi wax ak moom ne ko ne ko ne ko nag bàyyil rek comme que gaa yi bañ nañ deret di fi am defal li nga xam ne moom la sa frère waxoon waaw waaw mu ngi noonu Muhammad ibn kii eh, al ibn al Hanafiya eh? benn doomam di al Hasan daa ma Muhammad ibn al Hanafiya Seydina Ali moo ko jur mais doomam bu al Hasan mu ne kii eh, mu ne Seydina al Husayn ne ko yaa axi yow sama yow sama mbokk parce que seynal moom baayam ak seynal Xasan mii ak seynal Xuseyn ñoo bokk papa mooy seynal Ali yeleen jur ko yow sama mbokk iyyaka an tasfika daman fa inna an-naasa siraa'un al-fitna ne ko al-Xuseyn ah maa ngi lay mooy tandakaloo nga tuur fi deret parce que nit ñi dañoo yàkkamti ci wàllu fitna waaw garaawul bañ nañ mais denc ko fële dañ leen denc nañ ko jël ñu denc ko baax teneer garaawul waaw gars yi wax dirigeants yi ne du ci dal waaw waaw mu ngi noonu léegi nag yóbbu ko ne bon léegi euh, nañ ko denc ci côté ki nga xam ne mooy yaayam li sayyidatuna Fatima az-Zahra fa lañ ko mujj denc <laughs> boo tax <laughs> euh, noonu la génne àddina moom seydina alxasan ibn ali ibn abi taalib eh, seydina jaafaru saadiq nee na moom quarante-sept ans la dund boo seetloo ba nga ko compter l'an trois ba l'an cinquante quarante-sept la noonu la génn àddina moom seydina alxasan ibnu ali ibnu abi taalib wallahi moo moo defar nit ñi gis nga yii nii ay fii dañ lay denc duñ ko fi denc mooy ñu yor nguur gi léegi eh, ñoom looloo gouverneur ak ay dagam ñu ne kenn gouverneur bi sax il était pas tellement mais ci dag yi ñoo wan ñoo surtout Marwan boo doon bañ bu baax <laughs> parce que ñoom fi ñu ko teg dañ ne comme que Seydina Ousmane dañ koo faat xam nga naa Ousmane dañ ko faatee gars yi guddi lañ ko suul parce que gars yi dañ doon ragal gars yi sulli ko guddi lañ ko suul Medina ca al moom da doon wax ne Marwan li taxoon mu bañ ne kenn du ko fi suul temps moom newul woon gouverneur ah mais dafa bokkoon ci ñi gënoon a jege gouverneur bi gouverneur bi mu waxul dara di xaw a kii mu ne waat naa ci yàlla nekkoon ko suulu suuluñu Seydina Usmaan fii ñu suul ko Baqin di fi suul Seydina Hasan du ko nangu moo tax Abu Hurayra naan qaatalallahu Marwan rek man Marwan mii man Marwan xoolal lu ñuy sa yoon <laughs> waaye alxasanu qad ah, qad aslaxa bayna annaas <laughs> waaw <laughs> radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa jacala acaaliya alfirdawsi maskanahu wa ma'waa wallahu taala aclam ci jadaa bii di ñëw inshaa allahu taala ñu gis ki nga xam ne mooy frère bi daal Xuseyn ah di seydna alxusayn ibn ali radiallahu taala anhuma wa ardaahuma ginnaaw bi nga xam ne lañ pare tarjama magam di seydna alxasan mi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na inna ibni hada sayyi wa la'alla allaha an yusliha bayna bihi bayna fi'atayni min almu'minin allahi huwa alxasan kama qaala rasulullah wa huwa sayyidul amin